alshafiiyu rahimahu allahu taala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaatu wa salaam fil baabi saabi'i wal xamsiin. wa an abii abdirrahmaani awf ibn maalik al ashja'i radiyallahu anhu annahu qaala kunna julusan inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam tis'atan aw thamaniyatan aw sab'atan faqaala alaa tubaayi'uuna rasulallah wa kunna hadiisa ahdin bi bay'atin faqulnaa qad baaya'naaka yaa rasulallah thumma qaala alaa tubaayi'uuna rasulallah fa basatnaa aydiyanaa wa qulnaa qad baayaanaaka yaa rasuula allahi fa'laa man ubaayi'uka qaala an ta'budu allaha wahdahu wa laa tushrikuu bihi shay'an was-salawaati al-khams wa tasma'uu wa tuti'uu wa asarra kalimatan xafiyyatan wa laa tas'alu an-naasa shay'an walaqad ra'aytu ba'da ulaa'ika an-nafari yasqutu sawtu ahadihim yasqutu sawtu ahadihim famaa yas'alu ahadan yunaawiluhu iyyaa rawaahu muslimun rahimahullahu ta'aalaa. kon al-imaam al-haafiz Muhyiddin Abu Zakariya moom mu indi xadis ginnaaw bi ñu gisee xadisu 527. nekkoon xadiisu Abu Abdirrahman wa Muawiya ibn Abi Sufyan Saxr ibn Harb radiyallahu anhuma mim ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la tulhifu fil masala tey ñu war a gis xadiis numéro cinq cent vingt-neuf juróom juróomi téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñeent muy juróomi téeméer ak fanweer mooy fanweer bu manqué benn mu ne wa ana abi abdirahman bi itam sahaaba bi mu ko jëlee mooy abu abdirahman abu abdirahman i dàkkantal dafa bari saydna abdu ibnu umar abu abdirahman saydna abu abi abu abdirahman ma eh, awf ibnu malik abu abdirahman ñu bari lañu wax ah mu ne wa an abi abdirahman mu ngi jëlee ci baay abu abdi baay abdirahman awf ibnu malik sahaaba la woon boo xam ne awf la tuddoon di doomi malik al ashja yi bokk ci waa ashja la grande tribu des ashja <laughs> ashja ci ñan lañ bokk fay wuy hein xamoo si non xam ngoo fay keroog lañ ko dundu keroog xandak ma ma ma ma ma ma ma ma yombalal la xandak xandak xandak rek tudd nañ ko gars yi bi ñuy def seen coalition bu diabolique boo bële yahuudu Xaybar yeeg ñoo Abu Sufyaan ak ñan lañ ci booloon waa Ghatafaan Ghatafaan waxoon nañ la ñu dem ci waa Asja te Asja ñooñu ci waa Ghatafaan lañ muy Asja al-Ghatafaan koo gis mu bokk tribu de mu ngi mel ni ñu ne waa ji Haashimi la Haashimi boo gis Qurashi la voilà Haashimi boo gis Qurashi la Ashja'i boo gis Ghatafaan la ndax Ghatafaan moo doon seen maam mooy maam bi gën a mag waaw ñoom Ashja' yooyu Ashja' ci yàlla bokk ah fay yow saa yi Ashja' hmm? Ashja' koo gis ñu ne Ashja' yi man nga taati Ghatafaan yi waaw waaw mooy seen maam Ghatafaan mooy maam bi gën a mag ci ñoom Ashja' nag ay di mu ay ay ay pàcc. léegi ah waa Fazaara ainsi de suite mais ñun ñëpp Ghatafaan lañu Ghatafaan <laughs> mooy seen maam kon miir mi Malik euh, euh, Awf ibn Malik al-Ashja'i moo tax boo gis tarjamaam dañ naan la Awf ibn Malik al-Ashja'i al-Ghatafani <laughs> ah, radiyallahu anhu annahu qaala mu ne kunna dañoo nekkoon juluusan ñun ñii de dañoo nekkoon daal di woon toog fa yonent bi inda rasulillah dañoo toogoon fa yonent bi alayhi salatu wassalam hmm? eh? mu ne tisaatam moom nag fekkoon na xare Mu'ta <laughs> fekkoon na Fathu Makka fekke na ko Mu'ta fekke na ko waaw Allahu akbar moom eh, dafa tuub Aba Hunayn moo tax fekke na Hunayn tamit waaw al imaam Ibn Sa'd nee na az-Zuhri Muhammad ibn Sa'd taalibe imaam al-Waaqidi bi nee na moo yoroon drapeau wu uh, waa Ashja keroog bi Yonent bi saa saa Makka ndax waaso wu nekk da leen a joxoon da defoon ay petit drapeau waaw waa Ashja nag moom nii moo ne woon seen porte drapeau moom Awf ibn Malik al Ashja'i Allahu akbar ah imaamul euh, euh, sëriñam bi nag al-Waaqidi nee na sax fekke na Xaybar waaw nee na moom fekke na Xaybar fekke na ko nekk koo xam ne jullit la woon kon mu ne moom kunna dañu ne woon juluusan toogoon inda Rasuulillah fa dawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam tis'atan mu ne juróom ñeent lañu woon mu ne juróom ñeent lañu woon wa samaaniyatan wa thamaniyata aw thamaniyatan wala huit lañu woon neuf wala huit aw saba wala sept soit daal juróom-ñeent lañu woon wala juróom-ñett wala juróom-ñaar fa qaala yonentu sa salaam ñun ñooñe nekkoon fa wam mu nañu alaa tubaayi'una rasuulallah mu ne leen ndax du ngeen jaayanteeg ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam Awf ibn Maalik ne te ñun wa kunna hadiisa ahdin bi bay'a mooy dañ doon door a jaayanteeg moom dañ doon door a jaayanteeg moom foqul naa ñu ne ko mais qad baayaanaaka ya rasulallah ñu ne ko mais yonent bi saa saa ñun jaayante nañoo ak yow de Abdullah summa qaala yonent bi saa saa répété waat ne alaa tubaayi'uuna rasulallah ndax du ngeen jaayanteeg ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam rek baamuwaat ah nee na fa basatnaa aydiyanaa ñu daal di tàllal suñuy loxo <laughs> mooy ngir jaayante. wa qulna ñu ne ko ah qad baayaanaaka ya rasulallahi fala ma nu bàyyi woon ah yonentu way sa saabu ñu tàllal suñu loxo ne ko ah ñun de jaayante woon jaw léegi nag kom ci kaw lan la ñuy jaayante ak jaw qaala nee na yonentu way sa nañu an ta'budullaha wahda ngeen jaamu yàlla ngeen yàlla wéetal yàlla wahdahu moom dong waaw moom dong waaw waaye mu leeral leen nag wéetal yàlla mooy lan moo moom doom wala tushriku bihi shay'a mooy du ngeen ko bokkaale ak dere waaw du ngeen ko bokkaale ak dere waaw léegi nag wa salawatul xams nee na mu dénk bi juróomi julli ne da ngeen di jaayanteeg manaat ci kaw respecté juróomi julli waaw wa tasma'u te ngeen di dégg ki leen yàlla booleel njiit bi leen borom bi booleel wa tuti'u te ngeen di topp njiit yi ñu leen booleel nee na wa asarra léegi nag yonent bi alayhi salaatu di wax ah, euh, euh, mu daal di euh, nëbb mooy wax ndànk wax lu ndànk kalimatan benn kàddu xafiyatan boo xam ne bu bu wàcc la bu suufe mooy mu wax benn kàddu bu ndànk ne wala tasalu nnaasa shay'a te bu leen laaj nit ñi dara mu ne fa laqad ra'aytu waaw dëgg-dëgg gis naa ba'da ulaa'ika nafar booloo moomee léegi gis naa mbooloo moomee kenn ci ñoom ah yasqutu mu ne gis naa mbooloo kenn ci mbooloo yeew yee ba'da nafar yasqutu saw sawtu du sawtu de bi ma yor sawtu lañ def bu koy jumee du lool saw saw di siin du soit sawtu mooy yar waaw mooy yaru kenn ci ñoom waaw yaru kenn ci ñoom day wadd fala fama yasalu ahadan du laaj kenn yunawiluhu iya du laaj kenn koo xam ne moo koy jox waaw waaw bu yéegee ci war waayam yar ba nga xam ne moom lay dàqe fas fas wa walla jëlee moo walla mbaam ma bu waddee lu ko laaj waaw waaw waaw du ko laaj du ko laaj kenn ne jottali ma moom mooy wàcc jëlal ko boppam hadis bi mu ne rawahu soloo na ko muslimun daal imaamu muslim abul husayn kon nag laaj bi mooy est ce que moom donga ko soloo ñu lele léeleen al imaamu ahmadu daal dina koy soloo muy sëriñam al imaam Ahmad solo na ko na ko noon al imaam Abu Dawud ak al imaam An-Nasaa'i ak al imaam Ibnu Maaja rahmatullahi ala al-jamii' al imaam Muslim wa Abul Husayn mu ne mun kitaabu zakaat baabu karaahati al-mas'alati lin-naas mu ne haddathanii Abdullah ibn Abdirrahmaan ad-Daarimi wa Salamatu ibn Shabiib mu ne nettali nañu wa haddathanii nettali nañu man dong eh, Abdullah ibn Abdirrahmaan ad-Daarimi fay kii mooy tan mooy borom musnad bi. <laughs> musnadu daarimi kii la xam nga sëriñ la moom ci moom ak imam at-Tirmidhi rahmatullah mu ne Abdullah mu ne Abdullah ibn Abdurrahman ibn al-Fadl ibn Bahran ibn Abd as-Samad as-Samarqandi al-Hafiz <laughs> ah mooy saahibul musnad moom moom moo bind musnad bi voilà ah, moom rahimahullahu ta'ala wa Salamatu ibn Shabib ak sama beneen sëriñ Salamatu ibn Shabib an-Naysaburi Abu Abdirrahman rahimahullahu ta'ala al-Makkiyu al-Muqri'u rahmatullahi alayhi hmm? al-Muqri'u rahimahullah qaala mu ne Salama mu ne sama sëriñ bi ma mujjee wax di Salama moom dane haddathana nii la ko waxe moom dane nettali nañu wa qaala ad-Daarimi kanta ad-Daarimi sama sëriñ ma njëkk a moom dane axbarana dañ moom kaddu googu la utilisé mooy xabaare nañ ma kan marwaanu di marwaan mu ne wa huwa ibnu muhammad imam muslim ne te mooy doomu muhammad ad-dimashqi di marwaan ibnu muhammad ibnu hasan al-asadi at-tatiri rahimahullahu ta'ala ash-shami rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Saïd wa huwa ibnu Abdil Aziz mu ne Saïd imaam Muslim ne kooku mooy ibnu Abdil Aziz di Saïd ibnu Abdil Aziz ibnu Abi Yahya at-Tannukhi ad-Dimashqi Abu Muhammad ñi ne Abu Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala moo tax imaam Muslim ne huwa Abdul Aziz an Rabi'a ibn Yazid mu jëlee ci Rabi'a ibn Yazid di Rabi'a ibn Yazid al-Iyadi rahimahullah Abu Shu'ayb gis nañ ko ci jotaay bi ñu génn dëkkoon Hims rahimahullahu ta'ala an Idris an Abi Idris al-Khawlani Abu Idris al-Khawlani di A'idullah ibn Abdullah ibn Amr Euh, moom mi euh, gisoon nañ ko fi yàggoon nañ ko gis moom mu ngi euh, bisu kii la juddu Hunayn ade ato ato Hunayn Hunayn mooy l'an huit ginnaaw gàddaay yonent bi saa salaam juróom-ñetteelu at bi ci la gane àddina moom nii moo tax muxadram la mais gisul yonent bi alayhi salaatu wassalaam ah mais saxaaba yu mag ji ànd na ñoom nekkoon boroom xam-xamu Euh, waa Sham ñoom Abu Idris al moom moo ko jëlee ci keneen ki di Abu Muslim al-Xawlaani Abu Muslim mii nag mooy ponkal ma al-Xawlaani al-Yamaani az-Zaahid shaami ad-Dimashqi ad ah, euh, moom nag bon euh, am nañu ne Abdullah ibn Suwayb voilà am na yeneen wax lool gisoon nañ ko ad-Daaraani yu moom mii eh, ku yéeme ay mbir la moom moom moom moom Abu Idris mii Euh, man a abu jël muslim xam nga ñoom ñaar ñépp ci xawlaan lañ bokk abu muslim ah abu idris bokk alxawlaan yi abu muslim moo gënoon a màgg voilà moom moo gënoon a màgg te moo màgge woon moom jamono yonent bay saa saam xam nga kii huit kii deux ans la yonent bay saa saam abu idris moom deux la def après yonent bay saa bi mu yonent bay saa saam génn àddina deux ans la am mais abu idris mais non abu muslim moom mag moom mag la woon waaw moom moom <laughs> moom euh, euh, euh, ku ku ku rëy mbir la woon waaw moo tax yonent bay saa saa bi muy génn àddina mu ngi woon ci yoon wi doon ñëw Allahu akbar doon ñëw ngir gis yonent bay saa saa mais dafa ñëw ñu ne ko mais yonent bay saa saa génn na génn na àddina moo tax Seyna Abu Bakar la dajeel la gis ñoom Seyna Omar ak ñooñu ak saxaaba yu mag yi te moom nii <laughs> moo tax bi bi muy kii ndeysaan Allahu akbar al aswad al anasi kàccoor bu mag la woon nga xam daa bokkoon ci ñu doon wootewu ak yonent da ko da ko sànne da koo sànni ci safara la ko sànne waaw comme ni ñu doon Seydina Ibrahim noonu la ko def ci safara si la taal la taal ba kii mu mu sànni ko ci biir <laughs> waaw bàyyi ko ci nag jàpp ne sawaay dina dina bi yàqu na mais sawaay dara dalu ko mu daal di génn mu génn <laughs> safara si ñëw di gis si yore tubay saa saa far fekk mu gaañu mooy bi muy ñëw noonu moo tax Seydina Abu Bakar la Seydina Abu Bakar keroog dafa kontaan kontaan kontaan ne. Eh. maa ngi sant yàlla mi def la nga xam ne moom la Seydina Ibrahim al-Khalil alayhi salaam daal di woon jànkonteel ci safara sañ ko sàn sànni woon ma gis ci xeeti yonent bay saa saam koo xam ne lu mel noonu def nañ ko ko muy abu muslim mi al-Xawlaani allahu akbar waaw allahu akbar waaw lii moom loolu la mais kanta kii as-Sam'aani di wax ci al-Ansaab ne mii jamonoy Muawiya la la la la tuub loolu moom ak njuumte la comme l'imam an-Nawawi wax ne fa ghalatun bi ittifaaqi ahli al-ilm la tuube jamonoy Muawiya kii tuub ba muy tuub yeneen way sa sam la jóge woon fële di ñëw ngir seet si ko fekk ñëw fekk yeneen way sa sam génn àddina nga naan mu ngi tuub jamono yi Seydina Muawiya loolu juum te bu rëy loolu moom moom moom koo gab tees tees la woon kon eh, Idris moo ko jële ci Abu Abu eh, eh, nan Abu Muslim al kon nag moom mu ne moom mu ne qaala mu ne haddathani Abu Muslim an abi muslim qaala haddathani al-Habib al-Amin amaa huwa fa habibun ilayya wa amaa huwa indi fa amin Awf ibn Malik al-Ashja'i mu ne nettali na ma de man abu muslim al-Habib soppe ba al-Amin ku wóor ko amaa huwa moom moom ma de fa habibun ilayya ku ma soppa ngoongu kookale wa amaa huwa moom moo indi fi man ba léegi fa aminun ku wóor ngo ku dinga confiance kan kan ne yow Abu Muslim mu ne Awf ibn Malik ma Awf ibn Malik al-Asja'i radiyallahu anhu qaala kunna 'inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam foofu waxul juluusan tis'atan aw thamaniyatan aw sab'a léegi ba ni xadis bi jeexe léegi xadis bi lëkkaale ma bunt baak li tax imam indi fi lenn la waaw mooy wax ci côté jaayante taxu koo jóg imam loolu taxul mu indi fi li ko tax a ñëw fii wa damm su'al comme niñ waxoon nañ ne instant bi imam day gën a dugg ci Eh, wa sammu su'al bi mu tuddee benn côté eh, intitulé eh, titre bi kii bi buntu bi mooy ñi ak saa mbay mayaana ku ñan loolee yonent bi alayhi salaatu salaam wax ndànk bi muy ne jaayante leen ñu ne ko mais yonent bi alayhi salaatu salaam jaayante leen jaw mu ne mbaa du ngeen ndax du ngeen jaayantee waan ñu ne ko aw ñu tàllal loxo yi waaw ñu waaye ci lan la ñuy jaayante mu rappelé leen feddali leen loo xamante ni de toute façon nit nga jaayante nga ñàkk jaayante c'est ça jullit moom mooy doo bokkaale yàlla <laughs> moo tax jaayante ku foog ne jaayante li ngay jaayante il faut mu nekk loo xam ne lu kenn masula def la déedéet loolu yooyu noonu nekk ci suuratul mumtahana loolu nga jaayante nga ñàkk jaayante ci loolu moom ñëpp a ci yem non loolu moom mu neex la mu naqari la c'est comme amoon ne non man nag c'est bi ma trouvé jaayante wu maag yonante bi quoi alayhi salaatu wassalaam kon nag garawal leen ma xanaa da ngay nelaw ah xanaa da ngaa nekk nii rek que day nelaw loolu nga dikkal yore tubay saasaam ak ñàkk koo dikkal jaate moom mooy yaa ayyuhan nabiyyu idhaa jaa'akal mu'minaatu yubaayi'naka 'alaa an laa yushrikna billaahi shay'an wala yasriqna wala yaznina wala yaqtulna awlaadahunna wala ya'tina bi buhtaanin yaftarinahu bayna aydihim wa arjulihinna wala ya'sinaka fi ma'rufin fabaayi'hunna wastaghfir lahunna allah inna allaha ghafuurun rahiim loolu mu leer la yii mu fi wax nii yépp ku jaayanteeg ku mësula gis yonent bi alayhi salaam ak jaayanteeg benn sëriñ benn seex moo ci yem yii da nga koy respecté par force doo fi njaaloo da ngay da yàlla ah duñu du duñu yàq ah duñu fi ënd ak njaaloo yooyu yëpp te duñu sàcc yooyu moom ñëpp a ci yem mais di gis muy jaayanteewaat ak moom ci loolu ngir feddaliwaat affaire yooyee moo tax yeneen tuwaay saa saam feddali leen fii nii loolu mais mu yokkal leen ci mbir benn mbir wala tasalu naasa shay'a te bu leen laaj te bu leen laaj nit ñi da waaw looloo nag imaam indi ko mooy bu kenn bu kenn di laaj dara mooy jël leen engagement bu moom lañ doon wax ne l'islam dafa soxla ñoo xam ne dañuy pare engagé wu du ñu dépendre ci kenn ci yàlla dong waaw sinon xam nga dépendance su rëy yi moo tax ñenn ñi duñu avancé waaw gis nga sidiitu sidiitu dépendance bu ñu ko daggoon ci suñu suñu suñu xel yi ba léegi avancé nañ wallahi <laughs> bu ñu ko daggoon wakkirlu ci suñu borom da jàpp ci suñu borom wallahi dépassé nañ fi ñu nekk ci caniveau yi ñu nekk loolu moom boo ko melee léegi nga solution doo dépendre ci kenn ku dul sa borom non léegi solution yi fee <laughs> waaw léegi ndax lépp loo xam ne aajo woogu ko yow diñ ko fexe defaral sa bopp wa allah tasalu wala tasalu nnaasa shay'a bu leen laaj nit ñi dara ñàkk koo bari la nag moo tax ñu bari dépendance waaw l'homme africain moom le sénégalais non oh ko ñun moom nañ nekk rek langal ko FMI Banque mondiale te ñooñu ñooñu ñaanoo leen de boo leen di ñaanit la ñuy jël ci yow ak club de Paris la ñuy jël ci sam réew ak det yi ñu leen di teg bor yi nga xam ne intérêt yi det ya xaaju ngeen koo fay <laughs> nga lege ko bàyyil ko ay génération yi ñëw sa yoon newu ci ngir lan am sa way ñu naan président constructeur defoo fi dara <laughs> billahi <laughs> waaw bori neen ay bori neen nga defe ay tabax teg ñan ñoo koy fay te bor yi yemul intérêt bor yi yemuñu day day day góof law di yokku di dem waaw te noonu ñu mel individuellement suñu état yi noonu rek la war a mel noonu la ñuy mel engagement wala tasalu naasa shay'a loolu dafa baax waaw moo tax yonent bay saasaam jaayante koog nga gis ñii yonent bay saasaam jaayanteeg ñoom dañ koy prendre à la neewuñ ne bon bon yonent bay sa salaam xam naa bon affaire léegi nga ne ma affaire lan waaw xam naa naan non affaire yu kawe la ay yar bu wadd kanam loolu garaawul mais kenn ni ci ñoom bu yaram waddoon du ne ci suuf du ne diw e jottali ma sama yar bi waaw ci misaal mu ne woon cinquième étage daraam wadd lu mu jàpp jàpp du ko ah mooy saway waaw yow moom nga yéeg yaa yéeg jot laa déedéet moom day wàccal boppam jëli ko même bu dee gis na koo xam ne ci kaw lu jëm à la lettre comme quoi doon wax sahaaba yi ci hadith Seydina Hakim bi Seydina Hakim bi bu ñu jaayanteeg yonent bi alayhi salaatu salaam duñu ci masa waaw waaw dañuy génn àddina loolu mooy jaayante kon gis nga mooy bu leen laaj dara bu dee koo xam ne yaram bu waddee du ko laaj lan ngay xalaat bi mu ñëw di laaj ñun ñi naan may maag kii non ko du ko def lu tax laaj dara mooy yii bu leen nekk tàmm ay courbeléchine ak saa may mayaan mukk waaw waaw wax ba kon loolu lu am am solo la ah léegi ginnaaw euh, loolu kon gis nañ kon lëkkaale baa ngoog noonu imaam indi ko fi wala tasalun nas shay'a waaw bu leen laaj nit ñi dara bu leen laaj nit ñi dara gare ma waaw li ma woon a sànq mooy ne léegi waa ji waa amee masala diine boo xamul nag ci wàllu jaa jaamu yàlla ñu ne loolu loolu taxul ñuy wax <laughs> ndax loolu suñu borom moo ne fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun laaj leen waa sikar waa alquran waa xam-xamu alquran bu dee xamu ngeen loolu moom nit manoo ñëw ne bon non man dañ ma ne woon bu ma laaj dala kon nag bon je ne peux julli kon du ma laaj nan la ñuy jullee déet ah non non non bokku ci ah non laaj boobu mahmud te innama al ilm bi ta'allum te bokk na ci buntu yu mag yi nit di sàkkoo xam-xam mooy laaj laaj buntu bu mag la loolu du laaj boobu la yonent bay saa di wax bu leen laaj nit ñi dara non ñoom bu ñu amoon dara lu lënti seen diine dañ ko doon yonent bay saa te du ñëw naan leen leen waxu waan naa leen bu leen laaj kenn dara déedéet waaw inna ma ndax yonent bay saa saam waxoon gaay qaatalu qaata qaataluhu qaatalahumullah waaw waaw fa hal la tasalu idha lam eh, eh, eh, ta'lamu fa innama fa innama shifaa'ul 'ayyi su'aal waaw pour war na ne laaj ba bokku ci de du loolu la ñeen tere laaj diine laaj sa loo war a xam ci diine xamoo loolu farata la nga laaj ko keroog bi nga xam ne ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam yónni benn mbooloo ah yénn benn mbooloo mbooloo maa dem ah mbooloo maa dem biñ demee ah am koo xam ne daf ci gaañu quoi bopp bi toj mu ne mu laaj ñam àndaloon mais euh, mais man naa jàppam man naa sangoom man naa tiim est man naa tiim ndax sama bopp bi nii mu def yaay na ko lan tiim fan waa yow <laughs> tiim fan da ngay sangu nga naan waa ji sangu ndox mi jaar ci fi bopp bi tojoon mu génn àddina waaw bi mu génnee àddina nag mu ñëw wax ko yonent bi sallallahu alayhi yeneen tubaab yi saa saa ne qaataluuhu qaatalahumullah wa qataltumuuhu qatalakumullah waaw mu ne gaa yooyu biñ ko nettali affaire mu ne qaataluuhu faat nañ ko yàlla ñoom cim ñoom rek ah mais moo tax ñu laaj ba ñu xamul ah lu tax. ñu laaj lu leen tere woon a laaj ba ñu xamul ndax li nga xam ne mooy faju faj ñàkk xam mooy laaj waaw fa innama shifaa'ul ayyi as-su'aal waaw li nga xamante ne nii mooy faj ñàkk xam mooy laaj waaw kon tax mu ne lu tax laaju ngeen ba ngeen xamul woon waaw kon nag mu ngi noonu kon nag mu ngi noonu kon loolu taxul ñuy wax eh, bu leen ne bu leen laaj loolu bu leen laaj kenn dara bokkul ak lii te loolu daa nekk laaj boo xam ne bu valorisant la waaw lu valorisant la mooy laaj la boo xamante ne bu baax la bu yàlla ak yonentam alayhi salaatu sam sàmm li ne eh, bëgg lañ waaw waaw xot <coughs> mu ngi noonu kon loolu ngir leeraloon affaire bii la waaw ngir leeraloon affaire bi nga ne yow am na keroog jotaay bi ñu génn Imaamu Nawawi bi muy wax naan ñi mën a laaj ak xadiis yooyu mën a la ak yii yëpp xadiis la ki nga xam ne daa mën a ut mën a fàggu ba pare di laaj ko est-ce que na ci moom <clears throat> nga ne loolu ay xadiis la waaw yonent bi alayhi salaam wax na loolu comme ni xadiis ne ci Sunanu Tirmidhi mooy al imaamu <coughs> Abu Dawud na ko tamit bi mu ne laa tahillu sadaqatu ne laa tahillu ne du dagande alta sadaqatu sarax zakat waaye bi yëpp lu ñuy joxe hmm? loolu daganul ci koo xamante nii. Eh, moom daa nekk li nga ni ku woomal képp ku woomal amoo droit ju lay jox ngay sarax non non <laughs> waaw waaw <laughs> waaw xani moom xanafi yi dañ ne mooy ku am ni euh, euh, kii euh, nisaab jeex na waaw jeex na bu mat sëkk kooku moom xaraam na muy jël sarax <laughs> waaw kon nag mu ne wali kook dagadul ci moom li xan yi ku woomal daal wala li di mirratin sawi koo xamante ne nii moom am na kàttan ci ut yi ba pare ay cëram dara manqué wu ci ku mën a dem liggéey mën a def daan kooku loolu nag eh, dañ koy lépp a mat kooku moom daganul ma koy def waaw waaw kon nag mu ngi loolu la kon loolu eh, mu ngi noonu <coughs> boo loolu bu ñu ñëwee insha allah dinañ ci gën ñëw en fait loolu la woon kon xadiis baa ngi noonu boo am na yeneen façon njàngat yu ci nekk côté jaayante bi jaayante gis nañ ko fi gisati ko fi seen ah yonent bi alayhi salaatu salaam di jaayante saxaabaan yi radiyallahu anhum wa ardaahum lool muy ay engagement yoo xam ne ginnaaw bi mu nekkee jullit ah du da nga naan da engagement nga nekk non ngay nekk jullit mu jël jaayante ak yow ci loolu waaw <coughs> kon nag mu ngi noonu kon am na yeneen yeneen yeneen mais ngir bañ a guddal